bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina wa habiibina wa nabiyyina wa mawlaana Muhammad wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin wa radiyallahu tabaaraka wa ta'aala an qutbil aarifiin wal waaqifiin abil abbaas ahmad tijaani wa xulafaa'ihil muhtadiin wa ahli tariiqatihil faa'iziin amma ba'd assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ginnaaw bi ñu sant Yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq ci bisub tabaski gi maanaam ayyaamu tashriiq yi ndax ñetti fan la te ñaan yàlla boole ñu jéggal ñun ñëpp ci barke Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Hadj ah oui waaw dafa def accident quoi. non la non non non. samedi la wala. allah akbar loolu mooy soban buur bi. incha allah waaw yàlla na ko yàlla yërëm. allah allah yàlla na ko yàlla yërëm. yàlla na ko yàlla yërëm. waaw xam naa incha allah buñ paree defal ko ñaan. incha allah incha allah. allah akbar ah. cheikh qaala cheikh alhaaji malik ibn usman alayhima ridwanu rahman salli ala rahmati daarayni sayidina ruuxal wujudi wa sirri zaati yàllaahu foofu la ñu yemoon ah salli yàlla nga julli ala rahmati ci yërmandeg ak daarayni rahmati daarayni yërmandeg ñaari kër yi muy sayidina muhammad sallallahu alayhi sayidina sunu sang ba ruuxal wujudi mooy ruuxu mindeefi wa sirri zaati mooy secret mooy mbootu jëmm borom bi subhaanahu wa maanaam essence bi nekk nekkam yallahu ya allah maanaam ah, gisoon nañ fii xaqaa'iq ay yenn xaqaa'iq maanaam ci xaqiiqatul muhammadiyya yenn réalités yi nga xamante ne ñoom ñoo ci existé ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy yërmande ñaari kër yi àdduna ak àllaxira ah, te yërmande googu dafa dem ba nga xamante ne saa borom subhaanahu wa lépp la ci labal ndax sama borom subhaanahu wa euh, dafa ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin yónni wuñ la lu dul pour nga nekk yërmande ngir adduna yi univers yi monde yi kon monde yi li muy bari bari bari bari bari bari bari yonent bi sallallahu alayhi mooy yërmande ci ñépp moom moo yor yërmande ijaat ak imdaat maanaam yërmande amal gi ak yërmandeeg tëbb gi lan mooy loolu loolu mooy amal gi mooy neam maa xam daal dafa am neamat wala rahmat imdaad i ijaad ijaad mooy amal gi ijaad mooy le fait que ñu jële leen ci ñàkk am ci non existence indi leen ci existence indi leen ci am lool mooy ijaad imdaad mooy tëbb gi maanaam mooy courant bi lay branché bii tax nga man fee nekk di mën a survivre ak di subvenir à tes loolu moom mooy imdad maanaam tey gis ngeen lampe bi bi fi courant bi ñëwagul amul maanaam lumière bi en tout cas amul mais courant bi lumière bi pour mu continuer am aussi il faut que contact bi la nekk affaire bi continue sinon bu ñu teggee contact bi rek lan interrupteur bi bu ñu ko dindee rek lan courant bi lay arrêté noonu la mbindeef ya noonu la mbindeef fi mel sans borom subhanahu wa ta'ala da leen amal ci njaalbeen ba mu leen amalee fokk ñu continuer maanaam la tax ñu ne fi mu amal leen loolaat day continuer di ko exister loolu yëpp nag de gi nga xamante ne moom la ko amalee kooku mooy sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy ni'matul imdaad ak ijaad idil ijaad wal imdaadu minhu nabiyyun bisnatul aynul uyun moom la wax ci moom Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu waxaat fan ci nuuniya bi moom la ubbee xilaas zahab bi alhamdulillah zil ijaadi wal qidam mu midd naa gis nga badri wal dil eh, qadami ah, niki noonu moom la ala kulli xaal voilà hmm? ah, kon yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy yërmande yàlla googu te yërmande yàlla googu dara génnu ci comme ni nga xam ne noonu la ko borom bi subhanahu wa ta'ala waxee wa rahmati wasi'at kulla sama yërmande te mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que moom moom lay wax ne mooy yërmande ak yàlla sama dafa làmboo bépp amul dara kon lu des lu dul yërmande ak yàlla gi nga xam ne mooy sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu àdduna ak àllaxira làmboo na ko sallallahu alayhi wasallam subhaanallah ba ci amal gi nga xamante ne moom la amal aljanna ak safara sax sama borom subhaanahu wa taala ci yërmandim googu muy sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ci la ko amale lépp day dellu nekk yërmandik borom bi subhaanahu wa taala ndax sama borom comme ni mu ko waxee xoolal li moom ibrahima alayhi salaam wax yaa abati inni axaafu an yamassaka azabun min arrahman fa takuna li shaytaani waliya yow sama baay inni naka man day maam Ibrahima damay ragal an yamassaka ci mu laal la azabun mbugal min arrahman bu tukkee ci rahman gis nga yërmande gi maanaam ndax sama boroom da xam ne su fekkoonte ne mbugalewul meram lay teg ci kaw doomu aadama bi te meru yàlla kenn attanu ko ba pare ci biir mbugal googu yërmandeeg yàlla da cee nekk parce que beneen yërmandeeg yàlla gi nga xamante ne moom moo ci ne mooy la fait que yéeféer yi ñoom biñ nekkee seen àdduna yàlla xéewale leen ak xéewalu àdduna yi pourtant ni mu doyadee loolu préoccupé leen ñu nekk ci ba tax ñu fàttaliku yàlla duñu tudd yàlla duñ ko jaamu xamuñu seen borom imagineel segam àdduna lañ leen bàyyi ñu mel noonu bu ñu leen yóbbu woon aljanna ak na mu mel nu ñuy mel nu ñuy mel eh? dañuy gën a nuur ci ñàkk xam seen borom ñu yóbbu leen place boo xamante ne ñoom mbugal gën leen fay mbugal muy safara dana gën a tax ñu foofa nag dana tax ñuy tudd seen borom waaye waaye yow suñu borom dimbali ñu waaye waaye génn ñu ci coono gi ay waaye nangam ah waaw ñuy tudd seen borom di ko wax tax day tax ñuy gën a xam seen borom da ngeen di xam ne en réalité li am mooy nit ñëpp biñ bokkee départ war a jëm ci borom bi subhaanahu wa taala bi dañoo jaar ci àdduna am ñoo xamante ne fii ci àdduna la ñuy xamee seen borom xam màggaayam di ko jaamu gëm ko dëggal ko ce après nag niveau yi niveau yi di évoluer am ñoo xam nga ne bu ñu deewee lañuy ñuy xam seen borom dinañ gëm yàlla nii di ko jaamu mais ba tey duñ xam kan mooy seen borom maanaam du ñu yegg ci degré niveau bi nga xamante ne mooy dëgg dëgg maanaam nga xam ne dañuy jàkkaarloog réalité yi am ñoo xamante ne il faut ñu dem ñu mbugal leen ci biir bàmmeel am ñoo xam ne dañ leen di mbugal ba biir safara ci biir mbugal boobu selon mbugal bi yàlla di leen feeñu parce que nga xam ne yàlla rek ko man et cetera tout ça ba keroog ñuy découvrir kan mooy seen borom mais loolu yëpp boo ko xoolee metti na ci zahir ni mais en réalité yërmandeeg yàlla def ci laxasuwaale beneen mbir bi nga xamante ne moom mooy ne yërmandeeg yàlla dafa laxasu ci mboolem mbir yi tamit xattaa ci mbugal googu mooy natiiru yéefér maanaam bakkanam ni mu mel dinañ ci ñëw insha allah dafa dëppoowul ak dem àjjana comme niñ ko waxee woon ci jotaay yi weesu waaw ndax nit koo xamante ne day xiif xiif xiif xiif xiif xiif xiif yàgg yàgg boo ko joxandoo lekk gu bari wala nga jox ko naan bu bari day xëm wala mu dee hmm? comme niñ ko gisoon mooy secours gars yi bu ñuy secourir kii gars yi nga xam ne dañoo nekk eh, ci sinistre yi wala ci biir kii eh, nu mu tëddee ah tremblement de terre ak séisme yeeg yàgg fa ay fani fani fan bu ñu leen génnee dañ leen di jox affaire ndànk-ndànk par toq toq sinon bu ñu leen joxandoo ndox dañuy dee et cetera maanaam seen yaram moom moo aju maanaam. maanaam bakkanam yiifiir bakkan bi dafa sobewu ni mu mel moo tax dëppoowul maanaam dafa oh, lan compatirul ak aljana lenn lu ci nekk nag nga boole kook la mën a ànd ndax dërëm ak dërëm <laughs> ñu mën a ànd waaw waxuma ko nag ci sens bu négatif <laughs> léegi kon yooyu yëpp li ko symboliser nag mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi moo symbolise yërmande googu mooy rahmatu rabbaniyati mooy rahmatu uzma biñ gisoon hmm, et cetera amma li nga xam ne moom lañu gisoon ci ruuxul wujud mooy ruuxu adduna bi nekkatee fi ak sirru zaat mooy secret mbootu nekkatee borom bi subhaanahu wa bi nga xamante ne mooy daw ci mboole mbindeef yi ba tax mbindeef yi mel ni ñu mel mooy sayyiduna Muhammad la sallallahu alayhi wasallam mooy xaqiqaam réalité am loolu gisoon nañ ko loolu mooy ne boo xoolee turu yàlla yu ñu gisoon bi ko dalee ci yàllaahu rahmaanu yaa rahim yaa malik ba ci saburu yaa rabbana ak sirri hadal asami et cetera tur yooyu yëpp maanaam sama borom subhanahu wa ta'ala daf koo daf cee daf woo ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente bi sallallahu alayhi wasallam leen ñoom ñëpp de manière parfaite borom bi subhanahu feeñoo ci turam ak meloom yi xatta ci maanaam xatta ci turu Allah comme niñ ko gise woon nga xamante ne sa borom subhaanahu wa ta'aala nee na ko wa maa ramayta iz ramayta walaakinna a ramaa bi ngay sànni sànni woo waaye yàlla moo sànni zahiru mbir mi mooy yenent bi sallallahu alayhi moo sànni woon looloy zahir waaye baatin bi mooy yàllaa ko def ndax yàlla bi sax ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam te moom représentant bi mu représenté sirru bi en fait loolu li ko waral mooy yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo incarné moo yor sirru turu yàlla bu mag bi ismullahil azam turu yàlla bu mag bi secret bi en fait yenent bi la sallallahu alayhi wa sallam yenent bi la sallallahu alayhi wa sallam ce nag koo xamante ne da nekk moom lañ tudde al insanul kaamil nit ku mat sëkk nit ku mat sëkk ki dinañ ñëw ci bayit bi ci tegu insha allah mooy alal ma xaatam bi wax di roxtaru karaman bayit boobu dinañ ci ñëw ci nit ki ak àdduna yi ko yàlla binde mais nit ki nga xamante ne mooy ku mat ki mooy yenent bi sallallahu alayhi ak ñi ko doon ñoom kon jeex gi ñuy jeex ci yenent bi sallallahu alayhi moo tax ñu doon na ko ñooñu nag kooku jamono ju nekk kenn nit rek lay doon moom la ñuy wax al insaanu kaamil mooy nit ku mat ki mooy lom parfait moom la ñuy wax qutbu zaman moom la ñuy wax xaws moom la ñuy wax saaxibul waqti mooy boroom jamono nit kooku tout le temps turam moom tamit day nekk ismullahil azam turam day nekk ismullahil azam loo ñaan ci turam yàlla na ma def ko mais secret bi yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam en fait euh, ndax day incarner moo tax day incarner mboolem tur yàlla yi ak melo yi yàlla daf koy feeñoowee ci nit kooku bu dee ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nag daf koo def ci anam ji gën a mat ba secret bi sax mu defaale ko ci moom moom la ñuy suufi di tuddee alkamalatul ilahiyya fi sifatil muhammadiyya dañ koy wax tamit alkamalatul muhammadiyya fi sifatil ilahiyya maanaam inverse tamit dañ ko koy wax moo tax Sayyid Abdul Karim al Jili radiyallahu anhu tuddee na ut na kii boobu maanaam am na téere boo xam ne al insanul kaamil effectivement maanaam al insanul kaamil benn téere la bu kéemaane bu mu bind boo xamante ne daf ci expliquer réalité yi nii ñu tudd nii en détail vraiment en détail ba pare nag daal di koy jël résumé ko ci benn téere tamit boo xamante ne daf koy expliquer encore réalité yi bu mu tuddee alkamalaatu ilahiyya fi sifatil muhammadiyya mooy mat yi nga xam ne moom la borom bi mat ci melo yi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam te euh, nit ki nga xamante ne mooy al insaanul kaamil ci jamono ju nekk dafay donn loolu daf koy donn ba pare daf koy doxe loolu moom moo tax euh, sayyidi Euh, Abul Abbas no imam addédét ki ci des la sëriñam Abul Hasan Ash-Shazili radiyallahu anhu moom daf daan wax naan da daan wax taalibe mi ne leen su fekkent ne da ngeen a am moo tax daf ko en fait ko daan wax maanaam problème bi yëpp mooy fexeel yow ba nga nekk tur yàlla bi gën a mag yow ba nekk tur bi gën a mag mu ne ndax moom moo tax bi mu nekkee xutbu zaman dafa daf ko doon wax lépp loo leen kii rek dogu leen ci ci man sama tur rek yàlla dana leen ko defal lépp loo leen soxla dogu leen ci sama tur yàlla dana leen ko defal waaye nag tur boobu sirru bi ndax day toxu ci nit ñi de génération en génération d'époque en époque mais ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ne sallallahu alayhi mun mu ne alal muxaatabi wasjud waqtarib karaman salli wa sallim salaaman rabbiyallahu alal muxaatabi ci ki nga xamante ne moom lañ doon jokkalanteel sama borom subhaanahu wa dafa jokkalante yenente bi sallallahu xam nga xitaab mooy interlocution le fait mooy taxaw wax ak nit ah da ngeen di xam ne yéen sa borom subhaanahu wa ta'ala univers bi yëpp comme ñu ko waxee woon dafa feeñee ci borom bi subhaanahu wa ta'ala en fait mbir yi ñoom ñooy biti li ci biti nii mais yàlla moom mooy li ci mooy li ci biir ce qui fekkee nit ki nga xamante ne mooy nit ki ki xam borom subhaanahu wa ta'ala lu mu gis da ciy gis kan boromam ndax màggaay boobu ah lii yàlla de moo màgg moo ko def nii maanaam xam-xamu yàlla moo moo ko def nii ah kattanam man manam sañ-sañam et cetera da koy gis ci biir yooyu maanaam day gis boromam loolu lay tekki tekkiwul ne day gis benn jëmm ju nekk ci biir ku tudd yàlla abadan <laughs> ah abadan li muy tekki mooy day gis màggaayam kattanam man manam sañ-sañam et cetera ak secret bi nga xamante ne moom la dawalee mbir mi <laughs> loolu moom mooy kon. loolu lay tekki ah nit ki noonu nit ki nag bu évoluer maanaam day gis kon lépp day gis yàlla ci biir léeg-léeg nag mu gis ko avant muy gis mbir mi léeg-léeg mu gis ko après léeg-léeg mu gis ko mu gisandoo ko mbir mi mais daal lépp lu muy gis dina gisaale yàlla dina gisaale yàlla loolu moom moo tax yàlla dafa feeñ mooy zahir nit ki noonu dafa nëbbu daay nëbbu ndax kenn xamul mooy baatin zahiru mbir yi mooy objet yi waaye li tax ñu mën a exister mën fee nekk yàlla la kon en fait yàlla moo fi nekk looloo tax ñu naan dara nekk fi lu dul yàlla ak ay tërëm ak i meloom ndax lépp moo leen fi taxawal léegi kon euh, sama borom nag subhaanahu wa kon day wax day day day wax ak nit ñi à travers jëmm yi à travers mbir yi à travers mbindeef yi day waxal ñëpp à travers loolu xanaa gisoo boo toogee nga jekki-jekki am benn événement bu xew nga ni waaw lii de yàlla jàngal na ma ci wala jàngee naa ci nangam yàlla moo la jàngalaale ci loolu loolu tax en fait nitu yàlla en moom du gis noonoo sax du ko gis ku ko noonoo moom du ko gis moom li muy jàpp rek mooy yàlla moo ko moo feeñu à travers kooku ci tur yi nga xamante ne ay wala melo yi nga xamante ne melo yi jama jalaal yi la maanaam yu maanaam majesté moom loolu lay gis et puis danaan bu fekkente ne xëy na kii taxaw na met am comportement bi par rapport ak man c'est parce que aussi man am na ay manquement par rapport ak sama borom hmm. c'est parce que loolu la aussi sinon képp koo xamante ne dafa ragal yàlla dëgg-dëgg ragal mboolem àdduna bi day wommatu ci moom ku wommatu ci yàlla dëgg dëgg dëgg mboolem univers bi day wommatu ci ay mbirum ci léppam comme niñ koy gisee insha allah ni ki noonu tamit lu mu gis lu taaru lu rafet lu ki day gis ni sa borom moo ko feeñu à travers loolu xoolal sa borom subhaanahu wa bi muy wax ak yent yàlla Musaa alayhi salaatu wassalaam dafa wax ak moom à daf ko feeñu à la tàkk-tàkk bi bi mu ñëwee di seet si tàkk-tàkk bi ah tàkk-tàkk bi la gis sa borom di wax ak moom à tàkk-tàkk bi sama borom moo tax saa yu ko neexee à travers lu ko neex lay wax ak yow xanaa gisoo ni yow ci sa bopp boo bëggee wax ak nit yow ci sa bopp maanaam sa personnage sa biir bu bëggee wax ak nit làmmiñ bi rek kay wax pour exprimer li nga xam ne moom mooy li nekk ci biir mais dangaa ngaa utiliser sa làmmiñ pour wax ak nit ki parfois sax di nga wax ak nit te doo jëfandikoo làmmiñ comme ni wolof yi di wax kanam du kaso waaye koo ci tëj mu xam <laughs> du dëgg <laughs> du dëgg su may dawal sama oto ma jekki-jekki ne peep waaj mooy waaj am na am na lu ma la bëgg a wax du dëgg pourtant kii wax ak man maanaam walla ma clignoté à droite mooy wane ni damay waajoo jàdd ki nekk sama ginnaaw xam na ni wax naa ak moom mais damaa utiliser matériel yi ma am sa borom subhaanahu wa ta'ala danay wax ak mbindeef yi di ko jaare ci mboolem mbindeefam di ko jaare ci mboolem mbindeefam amma su fekkente ne yeneen yi la alayhi seen xol lay wàcce waxyi wa maa kaana li basharin an yukallimahu llahu illaa wahyan aw min waraa'i hijaabin aw yursila rasulan fa yuhya bi iznihi maa yashaa sama borom subhaanahu wa ta'aala wax ak amul benn nit bu muy waxal moom bashar rek la wax yàlla day wax ak nit ñi obligé nit ki nekk yeneen alayhi salaatu moo tax ku mel ni Abu Yazid al-Bistami radiyallahu anhu yàlla da doon wax moom waaw ko yow jaam bu bon bi yow jaam bu bon bi mën naa fexe ba nit ñi liñ la bëgg yépp dootuñu la dootuñu la <laughs> eh, eh, ku la fi romb rek dala fi bàyyi waaw ma wan nit ñépp ne leen yow ay défaut rek la ñuy gis ci yow léegi mu ne ko waaw waaye man it mën naa fexe ba eh, bu may waxee nit ñi sa yërmande ni mu yaatoo boobaa tamit ñëpp dem àjjana rek <laughs> eh? waaw yërmande yàlla ni mu yaatoo parce que mooy ah, ah, rahmatikal uzmal amimati kullal xalqi yàlla waaw waaye rahmati wasi'at kulla shay'in et cetera yërmande yàlla dafa yaatu nit ñi buñ ñu xamoon li yërmande yàlla am yàlla li mu yor ci yërmande kon en fait nit ñi dañuy xam ne doo kenn yaakaaram du tas ci dara parce que day xam yërmandeeg yàlla ni mu yaatoo waaye bu ñu xamoon màggaayam tamit ak dëgg-dëgg li mu yelloo kon du ñu jublu ci keneen lu dul moom subhaanahu wa ci sopp ci topp ak ci womatu ah xam nga kon sama borom subhanahu na ta'ala buy wax ak yenent yi alayhi salaam day wax ak ñoom seen xol amma am na ñoo xamante ne buy wax ak ñoom nit ñi nit ñi ci wàllu yi day wax ak ñoom seen nopp da koy dégg wala seen yaram bi yëpp dégg ko ala kulli xaal mais nopp moo koy njëkk a dégg am ñoo xamante ne day wax ak ñoom à travers ay malaaka wala ab yenent comme ñun yenent yi ñoo ñëw nettaliñ alayhi alal muxaatabi yàlla cent pour cent kon jàkkaloor naag ak yent bi mais da ngeen di xam ne allahu akbar sama borom ni muy waxee mbindee fa mi euh, kaddu gi nekk fi moom amul xaraf amul lettre ndax dafa amul du lettre ba pare amul voix ndax yooyu ay mbindeef lañ créature lañ tey kayit bii bu ma ci bindoon alquran këyit gi moom mbindeef la lettre yi maa ko bind kon moom tamit mbindeef la dafa sos bu ma lakkoon këyit gi léegi këyit gi lakk lépp dem mais kàddu yàlla du lakk li nekk kàddu yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg lan la loolu maanaa la bu sax ci borom subhaanahu wa taala mu nekk meloom moom léegi nag li nga xam ne moo ko exprime moom moo nekk fii tey da gis su may waxtaan ak nit ku mën a doon damay xool langue bi mu dégg te ma dégg ko may wax ak moom ci làng boobu mais jëmmi wax ji ci boppam nekkul ci sama làmmiñ bi fichier audio bi bu nekkee ci ordinateur bi composé wul ay voix composé wul ak lettre ni mu nekkee ci ordinateur bi noonu il faut que ma wut logiciel bu mën a décortiquer mbir mi ah pour ma mën mu mën a wax ma dégg ko sinon logiciel boobu su fi nekkul dama koy gis nii rek mu nekk benn fichier ànd ak maanaa yi wax ji yépp mu ngi ci biir fatiha bi nga mokkal soo ko ni mu nekk ci sa dënn nekkul ay lettres nekkul voix pourtant yaa ngi ko mokkal yaa ngi koy téye saa yoo ko bëggee teewlu teewluwaat mais lu fait nga bëgg ko exprimer nga koy wax ak sa làmmiñ waaw kay boobaa nag lay nekk lettre ak voix ni mu nekkee ci borom bi subhaanahu wa ta'ala kàddoom ah, du lettre du ay baat voix maanaam baat mooy voix amul loolu yàlla amu ko parce que yooyu ay créature lañ ay mbindeef lañ dañoo sosu amuñu woon après ñu wëlbati ko am mais nag na xam ne xaraf yi lettres yi lettres yi ñoom ñëpp sama borom subhaanahu wa xam leen letre yi ab ab communauté la. umma la communauté bi gën a large ci communauté yi mooy mooy lettre xeet bu mag a mag bu bare bu rëy rëy rëy kenn ku ci nekk ci xaraf yi turoon tur nga ci turu yàlla araf bu ci ne langue yépp lettre bu nekk tuur la ci turu yàlla mais lettre bi nga xam ne moom moo jiitu ci lettre yépp te njëkk cee feeñ mooy alif alif dafa taxaw taxawaayu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam xaqiqatul muhammadiyya moo tax dafa taxaw nit boo leen gisee moom moo gën a tedd ci mbindeef yi comme ñu koy gisee insha allah ci bayit bii ñu ne nit dafa taxaw taxawaayu xaqiqatu muhammadiyya di taxawaat taxawaayu sayyiduna muhammad taxaw boobu mu taxaw moom nit moo représente xoolal ni alif mel mooy lettre bi njëkk ci lettre moo njëkk a ci ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk tur ci tur yàlla en même temps te alif Euh, mboolem xarab yi ci alif lañ jóge mboolem lettre yi ci alif lañ jóge gisoo leen ni nit kese moom la mboolem mbindeef fi sama borom subhanahu mën na ko mën na leen a feeñoo maanaam mën na mën na manifester woo à travers ñoom ci benn tur ci ñaari tur ci ñetti tur et cetera nit rek lay manifester woo ci mboolem turam yi nit rek moo mën a incarner mboolem tur yàlla yi moo tax lépp dafa dugg ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax mooy benn mooy ngeen gis ko nit yor nit bi mu gënee tedd ci mbindeef fi dafa taxaw taxawaayu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam pourtant xool leen animaux yi bëri na ci ñoo xam ne dañoo taxaw taxawaayu Allah animaux yi yëpp presque boo leen juutalee muy ñu ñu ñu toogee noonu mooy Allah boo juutal geen gi nekk alif ñaari tànk yi laam beneen def bi beneen tànk yi ñeneen ñaari tànk yi laam bopp nekk ha gi boo leen xoolee ñoom ñëpp noonu lañ mel ah ànd ak nit bi mu gënee tedd dafa taxaw taxawaayu turu Muhammad sallallahu alayhi wasallam secret bi tax na loolu am mooy dafa fekk ne Sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam en tant que xaqiqa moom la yàlla feeñoo ci moom mboolem turu bi yëg meloon yi ba ci turu Allah ak yeneen tur yi ci des yëpp ak tur bi gën a mag di nëbbatu loolu nekk ci moom te nekkul ci keneen. ba nit gënee mat ci mbindeef yàlla daf koo def forme mu yor forme sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam alif boobu mboolem xaraf yi ci moom lañ jóge ñoom tamit ay tur lañ ci tur yàlla yi ba pare ba ñu nekkee tur ci tur yàlla yi dañoo wëlbatiku nekk ay tur ci ay turu malaaka comme alifa yil ba yil ta yil yooyu ay turu malaaka ndax ay jaamu baax baa jaam ci alif jaam ci miim et cetera ay mala ay communauté lañuy exister loola tax nit ki su waxee benn xaraf day am malaaka bu ci juddoo xaraf boo mën a wax wala nga bind ko wala nga rëdd ko ak lu mën ne day am malaaka bu ci juddoo soit malaaka bi xa li nga wax xéewal la lu baax la wala li nga wax lu bon la su dee li nga wax lu baax la malaaka yooyu dañuy nekk malaaka yërmande di sàbbaal borom bi subhaanahu wa taala ndax wa im min shay'in illa yusabbihu bihamdihi amul dara lu dul day sàbbaal borom subhaanahu wa taala di ko sant loolu tax nit ki balaa muy wax wala muy def na ko def na def attention ndax même rëdd rëdd yi nekk rëdd gis nga tey bu ma rëddee nii am na malaaka bu ci juddoo ci rëdd bi su rëdd bi effacé woo malaaka bi day jóge ci adduna bi dem barzax même weñ weñ su dalee fenn rek yëngatu day di am loolu système la bu kéemaane bu extraordinaire bu yàlla def ci univers gis nga boo waxee wax ju baax malaaka yi dañ nekk malaaka yërmande boo waxee wax ju bon malaaka yi dañ nekk malaaka mbugal yàlla nañ ci yàlla musal dañuy sàbbal yàlla nag bu fekkente ne malaaka yërmande yi ñoom dañuy sàbbal yàlla te nit ki bu deewee yàlla fayee ko ko ñoom seeni sàbbal waaye su dee mbugal la ma ba pare selon wax ji ni mu toll noonu la leeru malaaka boobu di toll waaye nit ki tey su waxee bu baax wala lu baax wala mu jëf lu baax malaaka bi day créé wu fi mais en même temps ci beneen univers bi fële ca barsax fële ca barsax dafay am foofu tamit ay maanaam loo xamante ne ay maanaam xéewal yoo xamante ne yoo ñoo fay nekk nekk ay leer aljanna en même temps en même temps aljana ñu ta wax fa ay kër parce que da wax lu baax walla da nga def en même temps wala boog ñu samp fa ay ay garab et cetera parce que dafa am loo maanaam da nga wax xoolal subhaanallah fii am na lu am na fi am na fi conséquence barzax mu am fa yeneen conséquence àjjana mu am fa conséquence maanaam à travers monde yi à travers monde yi day am ay conséquences xaraf yooyu nag nga xamante ne moom la nit ñi di jëfandikoo su fekkee fekkente nit ki dafa wax lu bon bu ko tuubee comme day nekk malaaka mbugal su ko tuubee malaaka yi day soppeeku hmm. nekk malaaka yërmande moo tax alquran ne ulaayka yubaddilullahu sayyi'atihim hasanaat dañuy soppi seen ñaaw fi def ko yu rafet ay rafet rafet loolu yëpp di yërmande borom bi subhaanahu wa léegi kon a yenent boobu nag sa alayhi wasallam boroom bi wax gi mu wax ak moom daf ni ko wasjud allahu akbar waqtarib wasjud waqtarib ban saar la nekk saar bi njëkk a wàcc ci saar ah, iqra injonction la iqra injonction la maanaam impératif ordre ordre defal iqra mooy lan jàngal iqra bi jóge ci qaraa bi tekki jàngal xaqiqatan qaraa li muy tekk dëgg-dëgg mooy dajaleel c'est comme si dañuy yenent bi sallallahu alayhi wasallam dajaleel mboolem xeeti xam-xam yi nga incarné ko ci xam ko ci jëfe ko ak ci sooboo ko bi mu leen dajalee deuxième boo xoolee saar bi ba saar bi jeex amatul impératif amul forme verbale boobu amatul ba mu des ci fan was jut waqtarib su jootal te nga sàkkoo ñu ñaari ñetti élection ah en fait moo bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy ki nga xamante ne dafa sujjóot ci boromam subhaanahu wa taala waaye sujjóot bii ñuy tax ñuy wax du sujjóot bi nga xamante ne moom lañu xam nii ñun ci jëf waaye sujjóot la bi nga xamante ne moom mooy sujjóotu xol moom la ñu tuddee sujjóotul bi mbir mu kéemaane la mbir la moo xamante ne dafa kéemaan la day kéemaane mooy sujjóotul qalbi Ah, sama borom subhaanahu wa taala bi mu bindee àdduna bi univers bi yenent bi sallallahu alayhi wasallam comme moom mooy cosaan bi moom ba mu sujjóotee sujjóotam boobu ci la mboolem sujjóoti topp parce que yenent bi sallallahu alayhi léppam dafa topp maanaam lépp mbindeef dañoo topp léppam moom ruuxam dañoo topp yeneen ruux jëmmam dañoo topp yeneen jëmm yi wax nañ la léegi ni la doomu aadama lan la lanam la topp jëmm yeneen ci bi la topp sallallahu alayhi wasallam xaqatu muhammadiyya bi gisoo ni xanaa euh, fàtte na pour ma delluwaat ci xaraf yi parce que dama ne alif mooy xaraf bi gën a tedd ci la mboolem yeneen mooy mooy bi gën a mooy bi jiitu bokk ci la mboolem yeneen xaraf yi juddoo parce que xaraf boo gis alif bi rek lay génnee bu dee baa en fait baa li li ko indi mooy ni mu mel noonu moom leer gi ci nekkoon moom ci alif bi moo def toq bi mu defee toq muy benn point moo indi point baa bi mu daal di wàcc daal di jël forme bi mu jël muy mu représente Sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam parce que baax xam nga mooy deux mooy deuxième première bi ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon nañ la ne moom mooy moom mooy premier al awwal waxoon nañ ko en fait moom mooy awal mooy al awwalu saani mooy ñaareelu awwal bi mooy ñaareelu premier bi aawo bi mooy ñaareelu aawo bi ah wala lëwal kii lëwal la lii may naan mooy awwal mooy premier ah jaaj la xazash ah léegi kon mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy premier mooy deuxième premier yi sallallahu alayhi wasallam yàlla mooy premier premier bi yenn saa salaam mooy deuxième bi bi mu nekkee lool moom mu daat def baax moo tax xaqatul muhammadiyya nag yàlla sama borom subhanahu wa ta'ala nga xam ne lépp ci xaqatul muhammadiyya la ko dugal te lépp xaqatul muhammadiyya la ko exprimer moo tax alquran bi nga xam ne mooy kàddoom dëgg dëgg kàddoom bi dajale mboolem kàddu yi bi mu koy ubbi da ko ubbee baa googu basmala bismillahir rahmanir rahim saar yëpp noonu la ko ubbee xataa sóoratul baraa sóoratu tawba baa la tàmbale baraatun minallahi wa rasulihi ah d'accord waaw yéen day day beru ngeen seen waxtaan yéen ñi ne gar ngeen seen jotaay daar dala ah mais nag sangu sangu lettre yi xaraf seen sang mooy ha mooy sayyidul huruf moom <coughs> lañ doon wax en fait tur yàlla yëpp turu yàlla yëpp maanaam turu allah xam nga tur yàlla boo gis sirru tur bi daya du tur yi rek sax du tur yàlla kese mboolem tur boo gis rek secret bi dëgg dëgg dëgg mi ngi ci xaraf bu njëkk bi ak xaraf bu mujj mooy baatin bi allah alif la deuxième bi mooy ha muy ah exactement muy tur tur Allah ci suryaan yi langue bi nga xam ne mooy suryaan yi mooy làkk bi nga xam ne mooy langue originelle bi moom la ruux yi di wax moom la malaaka yi di wax xale yi moom la ñuy wax xale yu ndaw yi liir yi moom la nit ki bu génnee àdduna moom lañ koy laajee liñ koy laaj aljana moo fa am suryaan yi xattaa tur nitu yàlla yi diiwaan bi moom la ñuy waxtaane suriyaan yi dañuy làkk ba mu def bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee war leen jiite boobaa nag ñu lakk arab ngir terale ko ko mais suriyaan yi mooy langue originale mooy moo tax moom allah foofu du du du allah comme comme ñi ci ci ci ci ci kii ci arab wala comme ñun ci wolof yàlla en fait ñun wolof yàlla en fait du dara du dul yaa allah yàlla yow allah léegi allah kon alif la ak xa mooy mooy ci la baatin bi nekk xaraf bi njëkk ci xaraf taxaw taxawaayu xaqatu muhammadiyya bi ci cosaan ak ha bi nga xam ne mooy sayyidul xuruf ha lu ko def sayyidul xuruf lan moo ko def sangoo xaraf boo xoolee tout le temps ha day dellu ci allah day dellu ci yàlla xool subhaanallazi asra bi abdihi ci jaamam allahu wa rasuluhu allah ak yeneen taam moom sallallahu alayhi wasallam haa googu di représenté waat kan allah et cetera ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah haa gi di dellu ci allah bi wa ashhadu anna muhammadan abduhu haa gi delluwaat ci allah wa rasuluhu haa gi delluwaat ci allah lépp ci allah lay dellu moo mu nekk sayyidul huruf mooy sangu xaraf yi suryaan yi nag bu ñu wax allah ah la ñuy wax ah muy zikkar boo xamante ne nit ki mu bëgg ko mu bañ ko fokk mu koy def su konta su su ja gisee lu jax la ah. su gisee lu ah, lu ko ah, ah lu ko eh? alif ak ha lépp day tourner ci ah su su dee onk ah ah oh, oh, ah su su su découvrir a aha ah. lépp day wëlbatiku ci alif ak muy allah muy tur yàlla bi lépp day ci allah muy alif maanaam ba muy zahir bi ak batinu allah muy a suy onk loolu la def su jaaxle loolu la def su kontaane maanaam ba pare xale xale yi tamit mën nañ ko wax euh, donc léegi kon ñu dellu si waat ci wasjud waqtarib bi kon maanaam nit nit bi mu matee yonent bi sallallahu alayhi nekk nit ko mat xam nga yàlla bi mu bindee àdduna bi yàlla bi muy feeñu comme ni ñu ko waxee sànq maanaam ci jotaay bii weesu ak bii yëpp lañ gis ne yàlla dafa feeñal boppam ci àdduna bi univers bi bi mu feeñalee boppam ci univers bi dafa def nit mu nekk ki mujjee ki gën a mat ci mbindeef yi moom la mujjee indi ci kaw suuf moom la mujjee indi ci kaw suuf te nit bu fi jógee yàlla laxas àdduna comme ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci xadis bu nekk sahih imam muslim rahimahullah laa taqumu saa xatta laa yakuna ala wajhi al ardi man yaqulu allah allah allaaxira du am saa yawmal qiyaamati du ñëw àdduna du tukki fii ci kaw suuf am na kenn ku fi nekk di nit kuy wax allah allah mboolem univers bi malaaka jinne rab yi garab lépp buñ doon wax allah allah te amatul benn nit bu koy wax yàlla tukkal àdduna bi bu ko ñépp bàyyi woon wax mu am benn nit rek bu koy wax yàlla desal ci àdduna bi moo tax soo la yàlla boole ci ñuy tudd allah allah allah allah nga bokk ci ñooñu xamal ni yàlla boole na la nag léegi ci wàllu yoom yu màgg yi nga xam ne ñoom ñooy boroom jagle gu réy gi nga xam ne moom moo tax mu desal fi àdduna bi boo ci bëggee bokk nag la minimum par jour mooy mille nga def mille allah allah allah allah mille bariwul <laughs> <laughs> bi niyatul ismi nag boo ci yéene waale tur yàlla bu gën a mag 66 baax 66 allah allah allah nga def ko ak sa xol nag moo ëpp doole yàlla boole la ci ñi koy zikkar mais adduna bi kon yàlla yëpp daf ko bindal doomu aadama comme ni ko aaya yu bari wax xadis yu bari jarul ñu ciy détaillé jarul ñu koy détaillé parce que loolu dafa nekk loo xam ne xam nañ ko comme ne wa khalaqa lakum ma fi samawati wa ma moo leen tàggat bindal lépp lu nekk ak suuf si lépp ci moom la jóge ak allahu alladhi khalaqa nako wa sakhkhara lakum ma wa ma fil ardi yàlla moo leen tàggatal yi nekk ci asamaan yi ci kaw suuf si et cetera yooyu bari nañ lépp mbindeef nit la ko defal nit la ko defal nit rek moom moo am d'ailleurs capacité boobu moom la yàlla moom ngay gis muy am capacité di usage di utiliser mboolem univers bi li ci nekk nit di ko utiliser à ses propres di ko mën sax di transformer di ko def leneen nit rek ko mën doon même jinne sax mënul loolu aw capacité di inventer di kii di defar ay machines yu bees ak yooyu nit euh, jinne sax mënu ko malaaka yi duñ ko def nit rek ko mën nit la yàlla may loolu moo tax nit su xamee boppam dina xam ne moom mooy ki gën a tedd ci ki yàlla def bind bu xamee dëgg-dëgg gëddëm xam ni ko univers bi ni ko yàlla soppe ni ko yàlla defal ah ba pare moom nit en réalité ah copie la ci univers bi lépp univers bi mu ngi ci biir nit léegi nag yàlla bi mu bindee univers bi ak ni mu ko defaree gis ngeen ni mu rafete ak gàncax yi mu fi def jur gi malaaka yi et cetera lépp mu jël ni terele ko loolu loolu mooy vraiment fonk na nit xaqiqatan fonk na nit moo tax nit tamit war na delloo naar bi xoromam comme niñ koy wax <laughs> delloo naar ah <laughs> xoromam <laughs> <laughs> waaw nit sama borom subhaanahu nag bi mu ko bindee yamul ci bind univers bi mu kéemaane ni mu rafetee ni nga xamante ne xool leen ñaata xeetu xam-xam ñooy tourner autour de de de de di jàng suuf si comme géologie ah yenn di jàng li aju ci astri astronomie astrologie et cetera yenn yi di jàng ci maanaam lenn lu ci nekk am na étude ay étude yu profonde yu ñuy jàng lépp nekk autour de univers bi te lépp nekk autour de nit parce que nit mooy ci koy jëfandikoo waaye li gën a kéemaane loolu yëpp mooy nit ci boppam yàlla daf ko bind bind ci moom ay ay ay ay monde ay monde yu bare bare bare la yàlla bind ci nit yow en tant que nit yàlla lu bari la bind ci yow ci ay monde bokk na ci monde yi mu la defal mooy sa ruux li ñuy wax ar ruux benn monde la bu spécial bokk na ci monde yi mu def ci yow mooy al jism mooy yaram bi yaram bi nag daf ci dugal yeneen monde yooyu yëpp dinañ ci ñëw en détail damay def résumé monde yi bu ma paree ma ñëw ci détail yi monde bu nekk yaram mooy le corps am na nag monde bu ci nekk bu tudd al qalbu xol am na beneen monde bu ci nekk bu tudd al mooy xel am na beneen monde bu ci nekk bu tudd al xayaal xayaal mooy ceeñeer wala imagination mu am monde bu mu def ci yow bu tudd an nafs bakkan yëpp ay monde la yu yàlla def ci biir nit ki mu nekk kenn mais nekk yu bari am amma monde bi nga xamante ne moom la ñuy wax jëmm mooy le corps physique sànq ba tey dañ doon wax forme bi taxaw gi mu taxaw ci leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi mais nanga xam ne forme bu tedd la bokk na ci forme mooy sax forme bi gën a tedd ci forme yi sa borom subhaanahu bi mu bindee nit dafa dugal ci moom ay mbir yu wute yu bare bare bare bare yu kéemaane ndax sa borom ci boppam nee na moom ko bind ba pare daal di utiliser baatu loxo ne ci laa ko bind xalaqtu bi yadayya na man maa ko bind ak samay ñaari loxo maanaam mu nekk expression mais buy wane ni nga xamante ne noonu la jële maanaam noonu la ko noonu la ko joxe renaaya maanaam noonu la ko joxe importance ci moom yaramu nit ki pour bind ko maanaam nga xam ne daf koo def wala qad xalaqnal insaana fi ahsani taqwiim dañoo bind doomu aadama ci anam gi mu gën a rafet taxawaay bi gën a rafet noonu la bindee doomu aadama benn ci maanaa aaya bi loolu la bokk na ci mooy boo xoolee lenn lu ci nekk ci sa yaram am na rôle bu muy jouer te lenn lu ci nekk ci sa yaram sans borom subhaanahu wa ta'ala maanaam boo xoolee sax xoolal ay science dañuy tourner autour boo xoolee médecine d'une manière générale nañ jël rek exemple boobu day gis ñenn ñi ci nopp gi xamu orthophoniste lañ leen di tudde ñenn ñi ci ci ci yaram bi mooy dermatologue dermatologue yi ñeen ñi ci ci eh, ci ci bët yi mooy ophtalmologue ñenn ñi ci bëñ yi rek la mooy dentaire yi dentiste yi bopp ñenn ñi ci <laughs> ñenn ñi ah la ñu nekk ci bëñ odontologie. ah odontologie waaw voilà odontologie waaw maanaam nit ki kon mooy dentiste <laughs> maanaam may maanaam ci ciy liggéey ah waaw am ñoo xamante ne ñenn ñi ci maanaam kenn ku ci nekk mu am ci loo xamante ne ci nit ki rek ci nga nekk di ci jàng mm-hmm. mu am ay kéemaan yu rëy rëy yu ci yàlla def ñu bari. ba pare yàlla defal la teranga gu toll ni soo bëggee xam lu mel ni yow ci sa yaram mën nga koo xool ci animaux yi lu mel ni yow ci sa yaram mën nga koo xool ci animaux yi soxlawul ngay xotti biiru nit pour jàng lan mooy nit <laughs> soxlawoo ko du dëgg yàlla defal la kii teranga gu màgg noonu kon yaramu nit rek déjà maanaam kiimaan googu ak ay naaya maanaam importance bi yàlla jox nit dafa rëy ci wàllu rek jox gi ko jox yaram léegi nag ci biir loolu mu am ay yeneen ki yooyu dinañ ci ñëw mu am lu ñuy wax ar ruux mais da ngeen xam ne comme niñ ko waxee woon mboolem lu yàlla bind ci àdduna bi da tënk parce que da koo délimité wutal ay ay limites wutal ko ay circonstances wutal ko et cetera spécifié spécifié ko ci ay mbir ba mu des ruuxu doomu aadama ruuxu doomu aadama ci leer gi ñu doon wax sànq ah nga xam ne sama borom subhanahu wa ta'ala ci la taxawoo mbindee fi ci leer googu la ko insufflé mooy wa nafaxtu fiihi min ruuhi dafa daf ko ci insufflé kon ruuxu doomu adama dafa tukkee ci yàlla ci boppam mu insufflé ko mais na ngeen xam ne bi tax ñuy wax mooy bu sayyiduna Muhammad salaasam ndax a ah, léegi nag ruuxu Seydina Muhammad salaasam ci la yeneen ruux yu juddoo ci lañ génnee mais ruux euh, bu doomu aadama kon noonu la ko yàlla defe malaaka yi ay leer lañ ay mbindeef lañ ay leer lañ ay ruux lañ ñoom seenu dund ruux maxluuqa maanaam ruux la boo xam ne yàlla da ko bind du ruux boo xamante ne dafa jóge ci nafxa googu ñuy wax maanaam nga dama ko tëb ko ci insufflé amma ruuxu jinne yeeg animaux yi ci des yëpp noonu lañ mel ay ruux la rek yu yàlla bind am amma jamaada kii euh, garab yi gàncax yi ñoom dañuy am dund xayaat la mais duñu xayaatu ruux ya xayaatu nu mu la lañ am maanaam xayaatu nu mu mooy dañuy am dund goo xamante ne day màgg maanaam ah luy sax la luy màgg luy maanaam luy pousser comme karawu nit ak weewam nañ karawu nit ak weewam dund gi muy dund du ruux lay dunde mais day màgg comme lépp lu nekk ci mbindeef yi ci univers bi mu ngi ci nit loolu symboliser na ko ci nit ci ci univers bi mais ñoom bu ñuy màgg comme gàncax gi boo leen gisee ñuy màgg seenu màggaay yàlla maanaam ndox ndox la ci def maanaam comme li alquran wa ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayyin ndox lañ jël mu nekk cosaanu lépp luy dund ci ndox lay màgge ñoom kon yàlla dafa def ci ñoom ak dund alxayaatu waaye deful ci ñoom roox mu des jamaadaat yi yii ñoom en fait seenu mën nañu ne dañuy dund ci benn wàll mais mën nañu dund ñu ci geneen wàll au moment où ñoom ñëpp dañuy sàbbaal yàlla comme alxuraan mu ko wax ñoom kon seenu sàbbaal yàlla fu ñu toll ndax alxuraan nee na wa in min shay'in illaa yusabbihu bihamdi rabbih walakin la tafqahuna tasbihahum amul dara lu dul day sàbbaal di sant borom subhaanahu wa ta'ala sàbbaal googu nag dafa amee bi tasxiirillah ci tàggat gi leen yàlla tàggat sañuñu ko bañ saa su nekk dañuy sabbal yàlla léegi nag yow en tant que sa jëmm xam nga tudd naa jëmm jéeg rox gi en tant que sa jëmm sama borom am na benn maanaa boo xam ne ñu bari dañ ci juum ci niñ koy waxee secret bi mu def ci sooratu fatiha nit ki suy wax naan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow rek lanuy jaamu mu def ko au lan au pluriel à la deuxième à la première personne du pluriel yow rek la ñuy jaamu wa yaaka na seen yow rek la ñuy ndimbal loolu ci jëmm ji la dellu ndax nit ki loxoom day jaamu yàlla yaramam di jaamu yàlla xolam di jaamu yàlla bët bi di jaamu yàlla tànk yi di jaamu yàlla muscles yi di jaamu yàlla sidit yi di jaamu yàlla lépp ci yaramam léppum daal di jaamu yàlla en au moment loolu yëpp day jaamu yàlla te lépp day sàkk ndimbal ci yàlla kese mu jëfandikoo loolu maanaa boobu boo ko taxqiqee nga incarné ko nga jàpp ko bu baax te nga koy teewlu même bu dee yow kese yaay julli xamal ne yoolu julli mbooloo ngay am sens boobu léegi sa ruux comme moom mutlaq la maanaam dafa dañ ko joyal amul limit ndax dafa tukkee ci borom bi subhaanahu wa ndax borom bi amul limite léegi mu am yeneen adduna yi nga xamante ne moom mooy xol ak bakkan ak xel ak xayaal gi ñu doon wax mooy ceeñeer yi yooyu dinañ ci ñëw insha allah julli dafa mel ni dafa jot waaw kon xam naa bu ñu waaw bu ñu insha allah salaamaaleykum wallahu a'lam bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah kon ñu ngi yegg yemoon ci nit sa borom subhaanahu wa taala kéemaan yi nga xamante ne maanaam moom ci boppam yaram maanaam moom la bind ci moom mu nekk ay adduna benn bu ci nekk nekk ay adduna ah, tudd nañ yaram bi te sax bokk na ci kéemaanu yaram bi mooy subhaanallah allah lii war a màggaayu yàlla amul benn cër ci yaramu nit boo xamante ne dañ koy mettre en vente c'est-à-dire nit ki su amee si cicatrice ci yaramam sax dangay gis sa borom subhaanahu wa ta'ala daf koo defaree noo xam ne maanaam xam-xam bi yëpp bi nit ki war a sàkku day aju ci mécanisme bi mais mécanisme bi nit ki du ko mettre en place maanaam tey bu loxo bi damoon xam-xamu nit ki yëpp day aju rek ci boo ko tegee nga teg ci affaire yi wala maanaam nga nga wala nga kii ko nu dañuy def tabax ko après affaire bi moom mooy maanaam mooy defaraatul boppam mooy defaraatul boppam cicatrice bi mooy tëjuwaatal boppam juraat yeneen der beneen der bu tegu ci kaw et cetera loolu yëpp maanaam nit ki day li xam-xam bi yëpp lay aju moo tax médecine nekk science expérimentale maanaam par expérience lay doxe xam nañ ni daal lii moom boo ko booleeg lii day faral di faj nangam lii boo ko defee nii day faral di eh, am réaction nangam et cetera mu nangam mu def nangam et ba yaram bi melaat na en tout cas bu melul nam meloon dana mel loo xamante ne nit ki dana mën a continuer di fonctionner te li gën a yéeme encore ba ci biir yaram bi bokk na ci kéemaan yi mu def mooy li nekk ci univers bi ci ci li ci des wala ci biti dafa nekk ci biir yaram bi maanaam yaram bi bu ci benn lu ci bokkul bu ci duggee day développer benn ay maanaam anticorps dañuy développer wu système bi nga xool nan lañuy def ba maanaam neutraliser corps étranger bi ndax xam nañ ni mënaas la et cetera maanaam boo xoolee yaramu nit ni muy doxe rek loolu rek dafa doy kéemaan ak ni mu automatique ci wàll googu yëpp maanaam yooyu yëpp nekk ay kéemaanu borom bi subhaanahu ci biir yaramu nit amma ruux bi tudd nañ ko sànq bokkul ak yeneen mbindeef yëpp gis ngeen ruuxu nit rek moom la sama borom wal ci moom nekk ruux gu ñu wal wal ci moom am amaa ruuxu malaaka yi jinne yi jur gi yëpp dañuy leen a bind ah garab yi amuñu ci ñoom amuñu ruux waaye yàlla dafa bind ci ñoom ak dund gu amul ruux amaa yeneen objets yi yàlla dafa leen di tàggat ñu koy sàbbal subhaanahu wa ta'ala ba pare nag li ci maanaam lenn lu ci ne bi mu amee par exemple boo xoolee yi ñuy gis ay fer ay potassium magnésium et cetera pourtant yooyu ay mbir la yu kéemaane mi yëpp dañoo nekk ci biir yaramu nit yooyu gis nit ki day dem hôpital ñu ne ko danga ngaa manqué fer wala da ngaa manqué potassium wala nangam nga lépp ci biir yaramu nit maanaam moom univers bi daal la mais bu ñu résumé ah amma ruuxam comme niñ ko waxee mooy bi gën a tedd te ruuxam dafa am itlaq maanaam gisoon nañ ko ci jotaay bi weesu wala bi ko jiitu ci li ci diggante itlaq ak taqyid ni univers bi yépp amul dara lu yàlla bind lu dul da koo tënk utal ko ay spécificité ut ci ay caractères yu mu ko tënk et cetera ba mu des ruux ruuxu nit ruuxu nit rek moom la joyal maanaam amul tënk ko ci dara mu nekk lu absolu comme ni borom subhaanahu wa ta'ala nekk un être absolu l'être absolu léegi euh, mu des mu des bakkan bi lu ñuy wax an nafs bakkanu nit ab àdduna la tamit bu yàlla bind ci nit mais bakkan bi moom dafa nekk intermédiaire entre nit ki ci boppam maanaam ruuxu nit ki ak la fait mu nekk lu absolu di war a jublu ci boromam subhaanahu wa ak yaramu nit ak li ci aju ci moom côté bi nga xamante ne moom ruuxu nit la foofu moom lay moom mooy melowoo côté boobu nga xam ne maanaam ci kaw la féete parce que en fait bakkan ni mu nekk ni ruux bi ak yaram bi bakkan bi dafa nekk seen diggante léegi bakkan bi moom euh, day da da dafay puiser dafa am côté face boo xam ne dafa féete ak ruux bi am face boo xam ne dafa féete ak yaram bi léegi bakkan bi moom ni muy def mooy passe côté bi mu féetee bi ak roox bi ci lay puiser jikko yu baax yi moo tax ngay gis muy melowoo melo yu baax yu rafet côté bi nga xam ne dafa féetee yaram bi foofu da gis affaire lépp loo xam ne dafa nite nga xam ne laa ne waa lii de nite koy def maanaam bëgg yu bànneex yi bëgg yu yenn maanaam ak di gaaw a mer bi fo kii maanaam rëy yi gistal déggital ndax maanaam mooy bëgg yu kaw kii rek affaire yu yenn yi <laughs> <laughs> maanaam mboolem jikko yu ñu rek ci côté boobu la koy puiser la koy jële mais bakkan côté bi nga xamante ne nag moom la ruux nekk sama borom subhaanahu wa ta'ala dafa indi ab malaaka maanaam ci biir xol bi parce que bakkan place la am ci biir xol place la bu bu euh, centre la parce que Euh, centre bi nga xamante ne moom fa la décision yëpp di jóge mooy xol boobu dinañ ci ñëw incha allah mais bakkan bi en tout cas ci gàttal seytaane xam nga bakkan abadan mu bëgg dem ci lu bon fekk xamu ko bakkan su xamul lu bon su xamul mooy yàlla fekk mosu ko du am benn bëgg-bëgg pour dem ci léegi seytaane liy rôlam moom mooy day fexe ba mosal bakkan lu bon mais su ko ko xësee ba mosal bakkan doot ko mën a bàyyeeti bakkan doot ko mën a bàyyeet mais ba mu def su fekkente ne ruux dafa tëb bakkan maanaam daf koo branché wala da koo euh, en tout cas dafa wàcc ci moom ay leer yu war a tax ba bakkan bi maanaam daal di mucc ci bàkkaar bi maanaam daal di mel ni ku sangu raxasu ci bakkaar boobu mu def mu nekk su fekkente ne loolu am na day daal di bokkat ci ahsanu taqwim comme niñ ko waxee maanaam taxaw taxawaay bi gën a rafet sinon rek day dellu day dem ci asfala safilin maanaam ci gën a suufee dem ci côté seytaane dem maanaam comme njaay àll yi comme rab yi ni ñu mel et cetera nga xamante ne yi moom daal yooyu rek lay toppatoo nit ki de nit mën na dem ba mel noonu nga xamante ne maanaam dundam ak dundu animaux yi boo leen xoolee concrètement amul différence concrètement dafa fekk ne besoins yi ñoo wute mais ñoom ñëpp seen façon besoins yëpp lépp day delluwaat ci affaire àdduna kese loolu day fekk ne bakkan bi dafa dem ba nga xamante ne seytaane da koo mos a luban ni ngay xàmmee jëf joo xamante ne bakkan moo la ko def loo ak jëf joo xam ne seytaane moo la ko def loo xàmme bi yomb na benn mbir kese la seytaane su la def loo wee lu bon du ñëwaat def loo waat la ko une deuxième fois seytaane su lay def loo lu bon da lay def loo xam ne musoo koo def soo tuddee yàlla mu daw soo ci kare mu daw soo toogee nit yàlla yi seen xol leer gi ci nekk di tourner autour de yow tamit maanaam nga toog ak moom <laughs> seytaane day bañal du fa nekk day daw soo nekkee maanaam seytaane daal en comme li alxuraan wax inna kayda seytaane kana da'ifa pexeb seytaane dafa doyadi seytaane moom day day day profité rek day fexe di fexe moo tax alxuraan tuddee ko nazg maanaam wa imma yanzaghannaka minash shaytaani ah, ah bi nasrin fasta'iz billah dégg nga bu la seytaane dee cuq pour nga def dara lu bon rek neel muslul ci yàlla neel a'udhu billahi minash shaytanir rajim muslul ci yàlla boo musloo ci yàlla rek seytaane daw yàlla aaral sa diggante moom ndax euh, waaye na nga moytandiku nag na nga moytandiku sa làmmiñ bi di wax naan a'udhu billahi minash shaytanir rajim maanaam maa ngi muslu ci yàlla maanaam maa ngi làqatu ci ginnaaw yàlla pour mu musal ma ci seytaane bi ñu rëbb fekk sa làmmiñ mi ngi fekk sa xaal mi ngi naan a'udhu bi shaytaani min allahi rahim maa ngi <laughs> wala a'udhu bir rahman a'udhu maa ngi muslu maa ngi làqatu ci ginnaaw seytaane mu musal ci yàlla làmmiñ bi làmmiñu jullit du wax loolu mais nag nit mën na dem ba xaalam di ko wax maanaam buñ la bëggee def loolu baax loo xam ne yëfi yàlla la yow dangay ngay bañ pour làqatu ji ci ginnaaw seytaane màggal gii di ñëw boo moytu 31 décembre lay tomber su fekkente ne da préféré ah waaw clairement la insha allah su tee da ngaa préférer masalan dem ci Bali parce que 31 la que màggal gi sa xaal daf ni maa ngi làqatu ci fi seytaane contre ngir yàlla du dëgg maanaam damaa joxe exemple boobu rek pour moo gën a leer mais am na exemple yu bari en tout cas bu ñu la woowee jëmle ci yàlla nga làqatu ci ginnaaw seytaane contre yàlla yaay sa xaala ngi wax lool ànd ak sa làmmiñ mi ngi naan maa ngi muslu ci seytaane maa ngi làqatu ci ginnaaw yàlla mu musal ci seytaane ànd ak sa xaal lool say làmmiñ nga koy wax mais sa xaal waxu ko nag jar naa moytandi ko mais daal ci gàttal seytaane bu la def loo dara du la ko def loo waat mais bakkan bi ni nga xamee ne nag ba sama bakkan moo may def woon nangam mooy le fait que ma di ko def defaat ko ma def ko defaat ko boobaa nag bakkan la xanaa gisoo leen ni weeru koor dañuy tënk seytaane ànd ngeen nit ñi dañu ko ne def yu bon yi loolu li ko waral mooy ne <laughs> ah, mooy bakkan bi la mooy bakkan bi la <laughs> waaw bëri na ku ku ne seytaane ma def loo nangam fekk du seytaane bakkan bi la loolu la loolu mooy différence bi loolu lañ leen di xàmmee yow léegi mu def alqalb xol centre névralgique bi mboolem décision yi foofu la ñu jóge xalbu li tax ñu tuddee ko xalbu mooy xol day jàllale ko alqalb mooy luy jàllale ko sama borom subhaanahu wa ta'ala yonent bi sallallahu alayhi dafa ne ma min qalbin min qulubi bani aadama illa illa wa hiya bayna asba'ayni min asabi'ir rahman yataqallabu fihi kayfa yasha illa wa huwa bayna asba'ayni min asabi'ir rahman yataqallabu fihi kayfa yasha amul benn xol ci xol doomu aadama yi lu dul mi ngi ci diggante ñaari baaraam borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam mu utiliser benn mbir maanaam kàttan ak man-manam gu aju ci coobare yàlla ak kàttan ak man-man ma ak mbiram bu aju ci kàttanu yàlla pour digg pour tuddee ko baaraam maanaam hmm. mooy mi diggante coobare ak yàlla ak kattanu yàlla muy jàllar bi xol bi saa yu ko nu mu ko neexee xol li tax ñu tuddee ko xol mooy lool mooy dafa yorul benn xaal xol yorul benn xaal kese foo fekk nit boo boo bëggee xam dëgg-dëgg loolu da ngay xool xale yi parce que xale yi ñoom seen humeur duñ ko mën a nëbb da gis dañuy mer léegi tokk léegi reesaan léegi jooy léegi ni ñu jooyee noonu léegi gis leen ñuy reetaanat et cetera nit tamit xolam noonu la mel ndax xol bi moo mel noonu xol bi day jàq après xelam xol bi dal mu tiit xelam dalaat ah, mu kontaan après mer et cetera maanaam lépp xol bi day jàllar ko ci ay xaal mais xol bi parce que xol buñ ko waxee ñaari mbir lañ ci dugg ñaar la dafa am ah, ah, lii nga xamante ne mooy cër boobu suux maanaam mooy suux moomu moomee di pomper deret ji te mu nekk ci biir dëndu nit ki mu nekk yàpp am suux chair loolu taxul ñuy wax li sax ñuy wax mooy dafa am loolu mooy zahiru xol loolu mooy zahiru mais xol dafa am baatin tam ni mu amee zahir baatinu xol mooy mooy palaasu jikko yi la tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon ala inna fil jasadi mudgha idha salaha salaha al jasadu kullu wa idha fasada fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb waawee am na ci biir xol ci biir yaram benn suux benn chair boo xamante ne su baaxee yaram bépp baax su bonee yaram bépp doon te mooy xam hadith Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma bu nekk ci ñaari saxiix yi kon xol noonu la mel loolu mooy baatin bi day yor kon jikko yu rafet yi di yor jikko yu ñaaw yi mais fan la koy jële ci bakkan bi nga xamante ne moom moo am côté bu am ci ruux am côté bu am ci hmm? côté bu am ci ay aju ci yaram bi kon bakkan place boobu mu am ci xol ci biir centre bak ci biir xol moo tax xol di jéng ci jëm ci ay bànneex lépp lu aju ci bakkan rek mooy soit lu baax la wala lu bon la xol ci loolu la jéng yëpp ndax lan ndax xol day puiser ci bakkan bi nga xamante ne te xol mooy centre névralgique bi toutes les décisions ci xol la ñuy jóge ah, maanaam mooy en tout cas fa la ñuy créer données yi dinañ ñëw ci xel moom mooy àtte xel mooy juge bi bi mooy xol xol mooy enquêteur bi de la police la gérer affaire bi tout sax jël dossier bi loolu mooy xol mooy xool li muy jox xel xel war koo utiliser daal di àtte xel nag bu àttee ci la cër yi di jëfe xel moom li mu àtte rek lim ne nii la rek loolu la yeneen cër yi di def waaw duñ def leneen mooy juge mais en ah nu tuddati il est il est il est tenu de de de faire le jugement ah et de de de nu tuddati et suivi pour la mise en application de sa décision voilà <laughs> ah ah. <laughs> ah madame docteur <laughs> li ma wax noonu la wala ok voilà dégg nga kon. kon loolu la maanaam kon xel xol kon kon xol mooy centre boobu maintenant xol ni mu nekkee centre boobu nga xamante ne yu baax yi yu bon yëpp foofu la ñuy jël muy jàllar bi ci diggante lu baax ak lu bon ah dafa am nag ñaari malaaka comme ni ñu ko waxee sax maanaam benn malaaka ak seytaane bi seytaane bi dafa nekk ci lan ci góosu xol ci góos malaaka bi nekk ci droite bi ñoom ñoo koy ñoo koy conseiller ñoom ñooy ay conseillers conseiller bu baax ak bu bon pour ñuy def soit lu baax wala lu bon comme ni ko ñépp xame cependant loolu moom moo tax xol néeg la allah akbar xol néeg la boo xamante ne dañ koy tawaaf xam ngeen tawaaf comme ni ñuy def ci ah, kaaba gi ah. boo xoolee kaaba gi dangay xool image ne nit ñi ni ñuy tourner autour loolu mooy tawaaf baytul ma'mur nii gi ñeent lañ baytul ma'mur ci juróom-ñaareelu asamaan foofu la maam Ibrahima alayhi salaam weer dënnam weer ndiggam di jàngal ñan xale yu jullit ñi malaaka dañ koy wër par jour te ku ñëw dootoo delloo si mooy baytul maamur juróom-ñaari asamaan bu waddoon moom la alxuraan naan wal baytul maamur wa saqfil marfu wal boobu la ci wattuur waaw mooy néeg boobu nga xamante ne la maison peuplée parce que de moom la baytul maamur dañ ko peuplé par ay malaaka ñoom soixante-dix mille malaaka par jour ñoo ñëw tourner autour kooku mooy benn néeg bi néegu sama borom la subhaanahu wa ta'ala bu nekk ci juróom-ñaareelu asamaan bi bu waddoon comme li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax exactement ci kaw suuf ci kaw kaaba gi la naan tàpp ñoo tolloo am na lu ñu tuddee baytul izza mooy première asamaan bii la ne foofu lañ dencoon asamaan si foofu lañ dencoon alquran biñ ko jëlee ci lawhul mahfuz dañ ko wàcce ci juróom-ñaari asamaan dañ ko wàcce ci baytul izza hmm? baytul izza bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee foofu lañ ko wàcce moom lay wax inna anzalna fi laylatul qadr moom lañ wàcce ci laylatul qadr foofu après nag tous les jours saa yu wax yu saa yu circonstance de révélation maanaam lu tax daal ñu war a wàcce aaya ñëw wala xa sa saar rek jibril alayhi salaam day dem ci baytul izza wàcce wat yëpp wàccee ndoo ci kaw juróom-ñaareel bi ba ci asamaan bu njëkk bi baytul izza léegi ñetteelu néeg bi mooy kaaba gi moo ci gën a tedd ndax moom la alquran moom la yent bi saa saa wax ci xadis bu nekk ci mojam at-Tabarani rahimahullah mu ne xajaratul aswad yaminullahi fil ard foofu la xajaratul aswad ne mooy la pierre noire seul objet la bi nga xamante ne bi maam Adama alayhi salaam jugee fële aljanna moom la indaale objet boobu foofu lañ ko def ci ruknul yamaani ponk boobu benn ci ponk yi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ni mooy ndeyjooru la yàlla mooy mais droite yàlla ci kaw suuf xam nga loolu waxin la maanaam ku ko fóon bu doon yàlla allah maanaam maanaam boo ko fóonee c'est comme si yàlla dafa manifesté wu à travers xeer boobu représenté wu comme étant main droite am comme étant main droite xam nga bu ma nee Moodu mooy mooy bras droit droit wu Ibra tekkiwul ne Moodu jëmm la boo xamante ne dëgg la dafa am ay loxo comme ñaari loxo gauche ak droite comme ñépp sauf que benn loxo bi ab nit la keneen ku tudd Ibra tekkiwul loolu du <laughs> dégg expression la. mboolem baat yi alquran di wax wala hadith yi te muy expression yoo xamante ne day aju ci nit mu nekk membre wala bu deen ci mbindeef yi mu nekk mouvement wala ay acte xamal ni expression la jubluwuñ ci dëgg-dëgg baat bi comme ñun ñu ko xamee ci suñuy bos ñun léegi ah kon mooy main droite yàlla ci kaw suuf mooy kaaba gi moo ci gën a tedd ndax da ngay xam ne suuf moo gën a tedd asamaan dalil yi nag bari nañ bokk na ci dalil yi bokk na ci preuve yi koy wane mooy sama borom subhaanahu wa ta'ala suuf rek la askanale boppam te askanalewul boppam asamaan gisum ne inna ardallahi wasi'a suufa si yàlla si yaatu na waxul asamaanu yàlla yi lu mu askanale boppam moo gën a tedd loolu benn la ñaareel bi mooy yeneen ci alayhi salaam ci kaw suuf lañ nekk te ñoo gën a tedd ci bindee fi ci luñ joyal ki ci gën a tedd muy sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam beneen dalil bi mooy le fait que alquran di utiliser pluriel suy wax asamaan yi te suuf si mu utiliser singulier parce que loolu marque de marque teranga la loolu tax boo xoolee zulumaat ak nuur lay wax lëndëm yi mu def ko pluriel utiliser wul ci alquran ba alquran rek lëndëm benn zulumaatul nuur mu def ko singulier utiliser wul pluriel bi muy anwaar kon day wane ni leer moo gën a tedd lëndëm loolu arabe yi dañuy waxee noonu anil yamini wa shama'ili sujjadan gis nga yamin ndeyjoor mu mu def ko singulier pluriel bi mu def maanaam càmmoñ mu def ko pluriel asamaan ak suuf noonu la def samawaat lay wax wala ardi ak suuf si deful pluriel suuf si ànd ak suuf si juróom-ñaar yooyu maanaam suuf si moo gën a tedd asamaan si asamaan yi dañ wax ne moo tax waaw bokk na ci xikma yi mu rañaane ngir jox teraanga asamaan yi asamaan loolu la ñaan yàlla kon yooyu yëpp day tegtale teraanga gi gi suuf am ci kaw asamaan néegu yàlla bi nekk ci kaw suuf moo gën a tedd yeneen néeg yàlla yi ñu nekk ci asamaan yi muy ñett mais nag am na ñeenteel ah am na ñeenteel non ñett laa tudd baytul maamur juróom-ñaareel bi baytul izza ak baytul haram kaaba gi muy ñett am na nag ñeenteel ñeenteel bi mooy xolu doomu aadama xolu nit jullit bu gëm yàlla néegu yàlla la jullit bi war na def fexe ba bu ci dara dugg lu dul allah yàlla gis nga nit objectif am yépp na ko concentré ci loolu affaire adduna yi boo bëggee jaamu yàlla ci jaamu yàlla gi gën a màgg bàyyilal àdduna waa adduna nga bàyyil àllaaxira waa àllaaxira te nga féetewoo yàlla en fait yàlla bu nekkee ci sa xol yàlla dafa pur du nangu keneen dugg ci yàlla mu dafa pur inna allaha la yaghfiru an yushraka bi yàlla du nangu ñu bokkaale lan ngay xalaat ci biir néegam bii xol nanguwul bokkaale nanguwul sax nga bokkaale ko ci sa xol ak xam-xam wala ay dëddu àdduna ak yu mel noonu bu fekkente ne da jël xam-xam nga def ko sa objectif yàlla daf koy soppi mu nekk réer ignorance dëddu àdduna soo ko defee sa objectif da koy wëlbati mu nekk contraire bi yàlla dafa nanguwul dara dugg ci sa xol lu dul moom allah akbar allah allah allah allah allah yàlla rek yàlla yàlla mais ah léegi ci xol comme mooy néegu yàlla te mooy bi gën a tedd mais teraanga googu bala mu ko mat allah gis nga gis nga nit ki su demee ba nga xamante ne dafa am ay lan ah, da ngay xam ne xawaatir maanaam fi ma jublu woon ci loolu benn bu ci nekk am na soixante-dix mille malaaka yu koy ci néeg yi ma la tuddal yu ciy lan yu koy tawaaf par jour xool nag ay xawaatir la am loolu lañuy ñuy wax alxawaatir mooy ay idée xool doomu adama bu nekk par jour dina am soixante dix mille xawaatir soixante dix mille idée yu ci dugg soixante dix mille tous les jours ngay gisee nay toog affaire yi romb dem xel mënoo ko tere idée yi di dem di romb loo ci taxawal idée moom ak nit ñi ñoo rom ñoo gis nga idée bu ma toogee fii nit romb bu ma ko newul saa waay taxawal kaay ñu waxtaan taxaw day dem yoonam day dox itam idée yi noonu lañ mel idée même bu bonee boo ko taxawloowul ngir waxtaan ak moom idée bi du taxaw day continuer dem yoonam mais soo ko taxawloo <laughs> lay ah après nag ci lay nekk habb mooy yitte après nga bëgg benn dara après ah mu nekk azima nga dogu ci nag léegi nga daan dem defe ci ko appliquer ko mais dafa am ay état ah idées yi nag quatre façon rek lañ dafa am lu ñuy wax xawaatir ak seytaane ya idées yoo xamante ne seytaane lañ ko jug seytaane lañ mu am lu ñuy wax al xawaatiru nafsiya ay idées yoo xam ne ci bakkan bi lañ jóge mu am al xawaatir malakiya en fait xawaatir sheytaaniya dañ koy wax tamit ba tey ah dañ koy wax haaj euh, waswas waswas mooy jax-jaxal mooy jax-jaxal wala di wasusu fii suduri naas yi nga xam ne ñooy jax-jaxal ci dënnu nit ah al xawaatir yi nga xamante ne ñoom ñooy nafsiye yu bakkan yi kooku dañ koy haajis ay idée la yoo xam ne ci bakkan bi la ñuy nekk yooyu dinaa ñëw ci euh, nan lañ leen di distinguer moo am la ñu xawaatir malakiya idée yoo xamante ne ci malaaka yi lay jóge maanaam mooy malaaka bi nekk ci sa droite xol di la wax idées yi foofu lay jóge mu am lu ñuy wax alxawaatiru ilaahiya idées yi nga xamante ne nag ci yàlla la jóge muy ñeent façon idée soixante-dix mille yëpp yi ñëw par jour manuñoo ñàkk bokk ci benn ci ñeent yi amma li nga xam ne ñoom ñooy xawaatir nafsiya yi bakkan yi ñoom ay bànneex ci bànneex lañ lay dugal lépp loo xam ne dafa dëppoo sa bànneex daal ah ñoom ci yooyu lañ lay dugal ba pare yu bon lay doon parfois nag mën na nekk yu baax mais souvent yu bon lay doon mais daal na dëppoo daal sa bànneex daal yooyu moom mooy xawaatir nafsiya mooy xaajis xawaatir ya mooy ay waswas ay jax-jaxal lay doon maanaam moom ci lu xaraam ak lu dagan ci lay nekk di la jax-jaxal ba fexe ba nga def lu xaraam li wala nga dugg ci loo xam ne dafa lënt seytaane xelam yépp maanaam toutes ces idées tournent autour de ça mu idée rek lay jéem a insister sa xol malaaka bi nag moom day bëgg ngay def lu baax bàyyi yu bon moom yooyu la lay dicter ak yoral jikko yi yoral lee yoral lee amma xawaatir ilaahi bi jóge ci yàlla kooku moom contact direct la maanaam luy tax rek nga wékk sa xol bi yépp ci yàlla nga wéeru ci yàlla jublu ci yàlla sopp yàlla yàlla rek nekk sa objectif ñoom yooyu ci yooyu lay jóge soo demee nag ba sa xawaatir yëpp soixante-dix mille yëpp nga xam ne ñooy tawaaf ci sa xol tous les jours yëpp de ñëw nañ nga dem ba nga xamante ne fexee nga ba ñu nekk yëpp xawaatir ilaahi ya kon fexe nga ba dàq yi ci des yëpp dàq nga leen par benn benn ah évolu évolué nga évolué nga ba yëpp dañ soixante-dix mille yëpp léegi yàlla ci yàlla lañ jóge bu boobaa nag néeg boobu ah nga xam ne xalaat yi jóge ci yàlla rek lañ jóge ñoo ciy wër ñu nekk soixante-dix mille ñoo koy wër noonu jërëjëf soixante dix soixante dix mille yooyu yëpp bu ñu ko nekkee univers bi yëpp day tawaaf ci sa xol nag léegi univers bi léegi nag univers bi yëpp day wëlbatiku di di tawaaf sa xol di tawaaf sa xol dara dootu la bañalati dara ndax da taxaw taxawaayu koo xamante ne dafa taxawal boromam subhaanahu wa ta'ala yàlla ñu defal loolu léegi nag kon kooku mooy xol léegi xol kon du deñ di am di jàllar bi ko parce que dafa nekk ci idée nekk ci ay état du dëgg mer tiit jaaxle kontaan ree ci mbég nag et cetera maanaam day tourner rek mais kañ lay dal benn moment dina am benn moment mën naa dem ba dal nga xam ne dootu tourner te day yamati léegi rek ci benn station kese mooy su demee ba ruux ruux daal di wàcc toq ci moom leer bu toqee ci kawam leer taf rek xol bi day dal dootul amati idée yooyu yëpp dootu ko amati mu jël àttee ruux daal di sujjóotal boromam loolu la ñuy wax sujjóotul xal bi moom la ñuy moom la ñuy wax ni wasjud sujjóotu xalbi bii la bu xol bi sujjóotee rek c'est fini bu boobaa nit ki dootul defati bàkkaar lu bon doot ko defati do du sax jaar jaar ci xolam ci yu baax rek lay ne bu dee yenent la alayhi salaam dañ koy tuddee maasum mooy infaillible bu dee wàllu yi la teggin gi ñu am par rapport ak yeneen yi alayhi moo tax utuñu même tur bi mais mahfuz préservé lañ koy tudd nit ku préservé maanaam kooku du nekk ci lu bon ndax xol bi su jot na léegi ruux bi mooy jël ak tey xol nag léegi xam nga centre néphragique bi fi décision yëpp di jógee léegi xol bi la woon léegi nag ruux bi mooy jël décision bi ruux bi mooy yor ak xol moom la tuddee. kon sujjóotul qalbi boobu moom la tuddee ci wàll yi maanaam suuf yi moom lañuy ñuy exprimer wu di ko tuddee al fanaa dem ba extinction jeex takk ci yàlla loolu lañ ko tuddee loolu moom mbooleem tarbiya yi ngeen di dégg pour objectif boobu la waaw dem ba am xal bi Sahl ibn Abdullah at-Tustari radiyallahu anhu ci période salaf la dund bi mu amee six ans xaw ma huit ans fàtte naa ban date la ban ban at la su ma juumul six la woon mais en tout cas six ans wala huit ans la dafa sujjóot da doon julli sujjóot gis ne xol bi dafa sujjóot mu jóg di laajte waaw xol bu sujjóotee nan lay def nan lan maanaam lan mooy lan lan mooy effet lan mooy effet bi daal parce que dafa gis ne moom dafa yëkkatiku ci sujjóot bi gis ne xol bi moom jugul mi ngi sujjóot ba léegi <laughs> muy wër nag di ko laajte waaw waaw sujjóot xol moom bu sujjóotee moom kañ lay jóg ndax mu ngi koy xaar jugul benn fan ñaari fan ñetti fan mu nar a di waaw xol moom bu sujjóotee kañ lay jóg mu wër di laaj mais jamono ñu nit ñi dañoo maandu woon ku xamul daal danaan xawma ba ñu tegtal ko benn sëriñ ne ko sëriñ boobu yaakaar naa dina la dimbali bi mu demee laaj ko ni ko waaw xol bi man de sama xol dafa sujjóot xol bu sujjóotee kañ la mu ne ko ilal abad ba faaw du àdduna du àllaaxira dootul jugati mais nag li nga war a xam mooy univers bi yëpp dafa sujjóot yàlla mboolem lu mu bind dafa sujjóot walillaahi yasjudu lahu ma fi samaawaati wa ma fil ard yàlla mboolem nekk ci asamaan yi suuf si daf koo sujjóotal ah garab yeek daaba yeeg ñëpp dañoo sujjóotal yàlla cëru nit ki xoolal alquran ne wa kathirun minan nas ak lu bari ci nit ñi waaye wa kathirun haqqa alayhi al'azab waaye lu bari ci nit ñi tamit mbugal yooyu na ci ñoom xam nga xol kon maanaam mbindeef yëpp dañoo sujjóotal yàlla amul nag kenn ku ci sujjóotal yàlla ba pare yëkkati ku wat ñépp dañoo sax ci seen sujjóot yi sauf que ci biir nit ñi dafa am ñu yëg sujjóot googu ci seen cër yi am ñu ko yëgul mooy sans masque léegi nag xol bi bu sujjóotee yaram bi sa yaram xam nga gis nga xol moo tax seytaan du la mënal dara bu sa xol sujjóotee moo tax même yaram nit ki bu bu sujjotee comme li yent bi wax sallallahu alayhi wasallam ci xadis bu nekk sahih imam muslim rahimahullah ak musnad imam ahmad rahimahullah mu ne yent bi sallallahu alayhi wasallam ne fa innahu idha sajada idha sajada i'tazala shaytaana yabki nit ki su sujjotee seytaane day beru commencé jooy mais yàlla da moo tax xaal yëpp nit ki ci biir julleem seytaane mën na si ñekk di ko indil ay problème ba mu des ci sujjóot su sujjóotee comme li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax aqrabu ma yakunu al-abdu baynahu wa bayna rabbihi wa huwa sajid wala aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid nit ki fi muy gën a jege boromam mooy jamono ju mu sujjóotee loolu moo tax mu moo tax mu mu teg ci waqtarib wasjud waqtarib sujjóotal te nga sàkkoñ ma jegeñ ndax bi nga sujjóotee rek danga ngaa teewlu borom bi maanaam léegi nag nga jegeñ ko mooy maqaamal qurba mooy maqaama bi sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu yoroon Seydina Bakar radiyallahu anhu moom la yoroon maqaam yi moom al qurba ci maqaama witri bi ñuy wax shafa'i witri hmm? maqaama yi bi ñu ko doon wax gisoon nañu maqaama bu Seydina Bakar radiyallahu anhu moom rek ko wéetoo mooy al qurba mooy bu mag bi donc nit ki day jege boromam subhaanahu wa ta'ala su xolam su jotee mais xol bu su jotee euh, yaram bi sama borom da ko wutal la muy kaaba gi waaye xol sama borom boppam la ko wutal mu nekk xibla moom yàlla ci jëmmi boppam mooy xibla moo xibla xol yàlla nañu yàlla may lool waaw xam naa pour bañ a guddal comme kii nañu yem foofu insha allah su ko defee su beneen yoone ñu yeggale yeneen àdduna yi mooy xel xayaal yi ak mais ci biir àdduna boobu bu bu xol ci la alamu sirr nekk tamit secret le monde du secret nga xam ne àdduna bu yaatu la bokk na ci àdduna yi gën a yaatu parce que àdduna yëpp lépp boo ko dugaloon ci monde boobu du fees te yàlla dafa bokk ci yërmande mooy daf koo def ci yow <laughs> mais ci wàll gi féeteeg ruux nag la maanaam wàll gi féeteeg yaram ci la def alamu sirr bokk wàll bu féeteeg yaram nga xamante ne àdduna bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp boo ko ci dugaloon. du fees xoolal xanaa gisoo ne loo bëgg a nëbb nit ñi nit gis nga loo bëgg a <laughs> nëbb nit rek foofu nga koy dugal ci àdduna boobu yàlla def ci sa biir te boo ci defoon univers bi yëpp du fees maanaam espace illimité mooy sir secret moo tax malaaka sax du ko gis seytaane du ko mën a gis moo tax xol pour tëj ci xol ba tey parce que il faut ñu tëj li <laughs> une minute wala deux minutes maximum xol seytaane ak malaaka bi duñ mën a am accès ci biir de dañuy nekk ci biir di def ay action maanaam dañuy nekk ci biir di jéem a influencer ci biti bokk ci biti di jéem a xol mais ñoom mënuñoo dugg ci biir duñ dugg ci biir moo tax xol bi ci moo tax euh, euh, monde secret boobu yàlla def ci yow loolu ci yërmandeem la bokk mais dafa gaaw boo bëggee fàttaliku lu nekk ci monde secret boobu dafa gaaw maanaam mën nga koo fàttaliku léegi vite fait mais am na beneen monde moo la alamu axfa monde bu gën a xóot moom la ya'lamu sirra wa axfa bu gën a xóot encore boobu monde moom doo ko fàtt parce que ci côté rox bi la ne moo tax doo gaaw a fàttali lu dul bu bu sa bakkan deewee maanaam bu mosee dee comme ni ñu ko waxe waxoon nañ ci wàllu dee bakkan bi ñu gis ci dund ak bu bu dee yëkkati ko barrière parce que bakkan bi mooy barrière bu mag bi nekk ci diggante ruux ak jëmm barrière boobu bu ko tojee nit ki day am lu ñuy wax ak akbar bu boobaa ruuxam nag yàlla day daal di mën a am ruuxam day jël dominance ci yaramam di mën a wax ak borom bi muy dégg li yàllay wax ak moom moom mu koy toog et cetera ruuxam mën a voyager saa yu ko neexee ci univers yi dellu ci waat ci yaram bi et cetera te nit ki du dee mu mën a wërlu ci àdduna bi yëpp di daw di dem di dellu si di dugg fu ko neex génn si ñëwaat dellu si waat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 benn question. waaw ah, bisimilah. est-ce que du ki nga wax léegi suñu suñu xal bi est-ce que du jël maanaam wax nga yàlla koy caay. baal leen ma euh, euh, xaaral ah baal leen mu mu kii rek dafa am lu mu lu muy. waaw ndax euh, suñu xal bi. waaw li wax est-ce que jël maanaam womatu yàlla yàlla koy caay Ibrahima ko as as li mu mën a aslam fi rabbil alamin bokk na maanaam. jeex na moom la man même bi la. jébbalu googu rek la ñu xool bi wallahu a'lam